léegi nag yoneen ma lay saar saam nag laaj leen <laughs> bi leen digalee ne leen maa ngi leen di digal ñeent bi ci njëkk mooy al imaanu billaahi waxda ngeen gëm buur yàlla jaamu mooy ngeen gëm buur yàlla moom dong mu ne leen sax atadruna ndax xam ngeen mal imaanu billaahi waxda est-ce que xam ngeen lan mooy ngëm yàlla moom dong loolu xam ngeen ko est-ce que xam ngeen ko léegi nag gaa yi ne allahu wa rasuluhu aalam ne buur yàlla sallallahu alayhi wa subhanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam aalam ñoo gën a xam mooy ñu delloo xam-xam ci yàlla waaw gisoo nawuñ fi di jaay ak xam tamit naan si non loolu xam nañu ko ah nag xataa wane fa di fa déployer nag sa xam-xam mooy boo ñëwee ci boroom xam-xam la Cheikh Omar doon wax radiyallahu anhu ba mu dajeeg sëriñam mais dafa mel ni jàngatul dara mooy li mu jàngoon xatta ay ay téere yi nga xam ne yu terre à terre mooy yi ngay njëkk a jàng daf ko reprendre ci moom te quand même Cheikh Omar radiyallahu anhu quand même <laughs> fekkoon na mu mu mu mu mu xam lu bari waaw waaw mooy loolu la loolu nag ñu bari daal loolu manuñu ko surtout boo siiwee xam nga boo siiwagul lu bari duñ ko man mais boo siiwee am na ñoo xam ne mais nga siiw di def sax ay dars di jàngale am benn boroom xam-xam boo xam ne leer na la moo lëpp xam-xam wala boo am na en tout cas daal de toute façon xam-xam moom mooy nit waaw laa yan bulul rajul li imaam al Buxaari di toxal lu bari di ko indi ci ci ci ci saxiixam nit du du du nekk koo xam ne ku mat am xel mat lu dul ne day jële ci koo xamante ne nii moo ko féete kaw ak moo ko féete ak ku ko ci ku ko day jële ku ko féete kaw di jële ku ko féete suuf ak koo xam ne ñoo tolloo léeg-léeg sax waa nga xam ne kii moo li yow li yàlla def mooy xam nga ne xamal na ne yaa ko xam-xam waaye nag mu ngi def dars yoo xam ne nga ñëw toog di ko teewe di jël note parce que man nga faa dégg loo xamuloo loolu oh, mais nga dégg fa loo xam ne yow xamoon nga ko waaye na ko xame woon dese naa leer te pourtant yaa ko gën a xam mais moom mu xam ci loo xam ne yow xamoo ko nga dégg ko waaw xam nga euh, loolu nag est ce que da ngay ñëw toog lu mu nar a wax nga ne ah si bu dee masala sàngam nag waaw nga ne waaw waaw masala boobu am na ñetti wax quand mooy ñi déedéet mooy bu laa bu xam nga kiy jàngale bu dee surtout fiqh genre question réponse lay doon waaw masalaan lii ana lan moo ci avis boroom xam-xam yi loolu du pour yow yéen ñi mbooloo mi ngeen tontu yow nag waroo nekk ci mbooloo mi nag di wan ne bon lii man xam naa ah ne ko waaw kooku kay moom Maliki lii lañu wax. avant sax ñoom xanafiya yi lii lañu wax yi lii lañu wax shafiya yi lii lañu wax xanaabila yi lii lañu wax déedéet mooy yow dangaa war a mel ni xamoo dara waaw di jël note loo xam ne xam nga ko si dangay jël note takkal takkal takkal rek takkal mais nekk fi di jaay ne da ngaa xam moo tax ñu bari non seulement waxuma la sax nekk fa di fa jataayu mais mooy premièrement duñ nangoo dem ci jataay boobu parce que dañuy jàpp ne perte temps la <laughs> jataayu xam-xam nan la mën a nekk perte temps walla iyaadu billah parce que ñooñ dañoo rëy parce que ñoom parce que ñoom dañoo rëy ba pare nga jàpp ne yow boo fa demee bon mooy bon ñeneen yi dañ naan mais Serigne Sangam moom ndekete yi xam nga bu dee wolof moom day jàpp na yii ndekete kon sawaay dese naa xam ndekete diw moom moom booy sàngam wala diw wala ndekete diw moo koy moo koy moo koy moom moo ko gën a xam mu ñëw jataayam laa ko gis mu ne fa di noter après <laughs> ah loolu ci ne ah imaam Zuhri yi da doon nekk géegee gis yenn taalibeem yoo xam ne moo leen ma woon foop ah te doonu ñoon rus ñëw di jàng de dañ doon ñëw di jàng si mais yonent mi alayhi salaatu salaam saxaaba yi am na ñoo xam ne ñoo ko ñoo ko ci ñoo ko jëkkoona feeñ jamono waaw te neewuñ ah waaye saa yi xam nga Abu Sufyaan finalement neewul man daal saa yi ah waaye yow dem di jàng ci koo xam ne mos xam naa baayam ak yu mel noonu te moom xamul baayam mooy rek kon man maa ko mag fuuf ah <laughs> mooy doonu ñoon def noonu. mooy loolu la ñoom ñëwuñ di jaay xam ne atadruna mal iman est-ce que xam ngeen lan mooy ngëm yàlla wax dax moom dong ñu ne allahu wa rasuluhu alam ñu ne allahu ah ñu delloo xam-xam ca yàlla allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam alam ñooy ñu gën xam ne ñooy ñu xam